wa an aishata radiyallahu ta'ala anha annahum dabahuu shaatan faqaala annabiyyu sallallahu alayhi wa sallam maa baqiya minhaa qaalat maa baqiya minhaa illaa katifuhaa qaala baqiya kulluhaa ghayra katifihaa rawaahu tirmidiyu rahimahullahu wa qaala xadiisun xasanun saxiix wa maanaahu tasaddaquu bihaa illaa katifahaa faqaal baqiyat lanaa fil aaxirati illaa katifahaa kon <coughs> al-imaamul xaafidu nawawiyu rahimahullah ñëw ci buntu bi ñu toll ba léegi wala garab gi. wala chapitre numéro soixante li wax ci baabul karami wal juudi wal infaaqi fi wujuuhil xayri siqatan billahi taala ci suñ jotaay bii ñu génn gisoon nañ xadis numéro cinq cent cinquante sept mu ne woon wa an abi kabshata umar bn saadin al anmaari radiyallahu anhu annahu sami'a rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul salaasatun uqsimu alayhinna wa uhaddithukum hadiithan fahfadhuu gisoon nañ xadis boobu walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadis bi ci tegu kon ko yëgle woon na mooy xadis sayyidatuna Aisha bint as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu sayyidatu Aïcha kon muy xadis numéro cinq cent cinquante-huit mu ne wa an Aïchata mu ngi jële ci Aïcha radiyallahu anha annaha qaa annahum zabahu shaatan kene dañoo <coughs> rendi shaatan man na nekk ñi ko def mooy saxaaba yi lenn ci saxaaba yi walla lu gën a particulier waa këram muy waa ahlu bayti rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam mu ne daal dañoo rendi benn gàtt fa qaal yonent bi alayhi salatu wassalam mu ne fa qaala annabi yonent bi alayhi salatu wassalam daal di leen laaj mu ne leen ma baqiya minha moo gàtt bi ngeen rendi ana lan moo ci des ginnaaw bi ñu ko rendee xam na nag joxe nañ ci saraxe nañ ci joxe nañ ci ngir yàlla léegi nag mu laaj mu laaj leen ana lan moo ci des xaalaat sayyidatu Aisha nee na te loolu li muy gën a mooy waa këram la waaw ndax bu doon yeneen ci saxaaba yi abaana kon keneen ay tontu waaye le fait moom mu daal di tontu. qaalat mu ne ma baqiya minha illa katifuha sayyidatu Aisha na ma ne ko ah yonent bi alayhi salaatu salaam de gàtt bi de bi ñu ko rendee daal li ñu dese bi ñu joxee lépp daal épaule bi kese ñu dese mbaggu gàtt bi daal xar mi moo ñu dese moom lañ fi dese li ci des yëpp joxe nañ ko xaala yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag ne ko kon de baqiya kulluha lépp des na lépp des ghayra kasaf ghayra katifiha ba mu des mbagg la ngeen di épaule bi moo des li des dëgg-dëgg mooy la joxe mooy la ngeen joxe lépp looloo des li nga xam loolu loolu <laughs> moom desul ci mu ne rawaahu Tirmidi al imaamu Tirmidi Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidi rahimahullahu ta'ala moom moo ko soloo mu ne wa qaala mu ne xadiisun lii xadiis la boo xamante ne ni xasanun eh, eh, bu baax la saxiix bu wér <laughs> nañ ci ñaan da ngaa jaaxle li mu wax dañoo saraxe rendim gàtt nga rendim xar saraxe lépp ba mu def épaule bi ñu ne la lan moo ci def nga ne ah épaule bi kese ñu defe de yeneen saa salaam bi kay desul lépp a des ba mu des épaule bi <laughs> loolu mooy lan loolu nañ ci ñëw insha allahu taala waaw mooy kon léegi laaj bi mooy nee na mu ne wa maanaahu ci suuf ak toon naa lool mu <coughs> ne maanaawu xadiis bi mooy yonent may saa saam li mu leen ci bëgg a wax mooy tasaddaqu saraxe leen biha illa mooy <coughs> bi mu ne ma baqiya minha bi ko yonent may saa saam laajee mu ne katifaha loolu loolu lim ci jublu mooy tasaddaqu dañoo saraxe waaw biha illa katifaha gàtt bi yëpp ba mu des mbagg bi fa qaala mais yonent bi alayhi salaatu salaam nañ ne leen baqiyat lana fil aaxirati illa katifaha li ñu dese mooy alaaxira la ñu fay yàlla fay mooy lépp lu ngeen joxe ba mu des mbagg mi ndax mbagg mi saraxewuñu ko <laughs> kon mu ngi noonu kon comprendre kon lu fu yonent bi alayhi salaatu salaam di waxe waaw loolu dinañ ci ñëwaat léegi insha allah kon hadis baa ngoog léegi kon imaamu Tirmidhi rahimahullah moo ko solo léegi ana kan kan moo ko solo dañ naan la imaamu Ahmad dong moo ko ci fekk ñoo ko ci fekk al imaamu Abu Isa mu ne rahimahullah mu ngi ko indi ci abwaabu sifatil qiyaamati war raqaa'iqi wal rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallama baabul voilà foofu la ko mu ne haddathana Muhammad ibn Bashar mu ne ki ñu nettali mooy Muhammad ibn Bashar di ibn Uthman ibn Dawud ibn Kaysan al-Abdi Abu Bakr al-Basri ñu gënoon ko xam ci Bundaar sëriñ waa kutubu sitta rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Yahya ibn Sa'id mu ne ki ñu nettali mooy Yahya ibn Sa'id Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan al-Hafiz Abu Sa'id at-Tamimi al-Basri al-Ahwal al-Basri rahimahullahu ta'ala an Sufyan moo ko jëlee ci Sufyan di Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq ath-Thawri Abu Abdillah al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Abi Ishaq moo ko jëlee ci Abu Ishaq di Amr ibn Abdillah ibn Ubayd as-Sabi'i al-Kufi Abu Ishaq rahimahullahu ta'ala an Abi Maysara moo ko jëlee ci Abu Maysara di Amr ibn Sharahbil Ah, al-Kuufiyu al-Hamdaaniyu rahimahullah al-Waadi'iyu rahmatullahi alayhi an Aïsha moom moo ko jëlee bon moom nii muxadrab la woon de façon Amr ibn Sharahbil moom di Abu Maysara mi fekk na jamono yonent bi alayhi salaatu wa salaam jaamukatu yàlla bu mag la woon mais jotul a gis yonent bi alayhi salaatu wa salaam an Aïsha ta moo ko jëlee sayyidatuna Aïsha bint Abi Bakr bint Abdillah ibn Usmaan Abu Bakr mooy Abdallah ibn Abi Quhafa Abu Quhafa ibn Amir moom moom Usman la tuddoon Abu Quhafa ibn Amir ibn Amr ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Taym ibn Murra al-Qurashiyya at-Taymiyya yaayam moo doon Umm Rumaan Umm Rumaan at-Taymiyya as-Siddiqatu bintu as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhuma annahum dhabahu shaatan faqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ma baqiya minha qaalat ma baqiya minha illa katifuha qaal baqiya kulluha ghayra katifiha <laughs> mu ne hada hadithun sahih wa abu maysara huwa al-hamadani ismuhu amr ibn shurahbil wala sharahbil amr ibn sharahbil rahimahullahu ta'ala kon <coughs> nii la ko al imaamu al at-Tirmidhi rahimahullahu taala daal di solo léegi fay ñu ne la woon nañ taxaw léegi yonent bi alayhi salaatu salaam di wax nii en fait la wax léegi lépp lañ saraxe ba mu def mbagg mi mu laaj meelu def ñu ne mbagg mi de moo ci des mu ne déet lépp def ba mu def mbagg mi <laughs> mooy li Imaam An-Nawawi wax ci suuf. ne mooy yawmal qiyam lañu fa yàlla leen ci yàllay fay mooy la ngeen saraxe waaw ndax wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda Allah huwa xayran wa a'zama ajra waaw wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayr lépp lu ngeen jiital ngir seen bopp ci yiw tajiduhu inda Allah di ngeen ko fekk fa yàlla bu dencal leen ko dara du ci wàññeeku bal da leen koy fulajul comme niñ koy gise ci hadith yi ñëw ci kanam waaw muy xadiis cinq cent euh, cinq cent vingt euh, cinq cent soixante bi di ngeen ko fekk fa yàlla huwa loolee ay bu ngeen ko xamoon xayran moo gën ci yéen de moo gën li ngeen di rënk wallaay la yàlla dencal moo gën li nga rënkal sa bopp <laughs> ndax waxoon na ayyukum maaluhu xayrun lahu min maali waarisi waaw maalu waarisi xayrun lahu min maali ana kan ci yéen alalu ki koy doon moo ko gënal alalu boppam ñu ne ko ah yonent bay saa saa nag ñun nag ku nekk ci ñun sa alalu bopp moo la gënal waaw waaw mu ne nag na ngeen xam ne kon sa alalu nit ki sa alalu bopp mooy li nga xamante ne nii mooy li nga xamante ne nii moom nga jiital ci lu baax alalu ki nga xam ne nag mooy mooy ki lay doon mooy li nga def li nga xam ne def na sa ko ci yoonu yàlla ba ñu doon la ko voilà kon. loolu la yonent bay sa saam di junj fii sayyidatu Aïsha ak mbooloo ma radiyallahu anhum waaw këne déglu leen mooy la aaya bi wax rek <coughs> wa ma tuqaddimu li anfusikum gàtt ngeen ngeen ngeen rendi saraxe lépp ba mu def mbagg mi yéen jàpp ngeen mbagg mee leen dese de li leen dese dëgg mooy li ngeen joxe lépp ndax wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda Allah te huwa xayran te wa a'zama ajra te moo gën a mag bu pay <laughs> kon nag loolu lay wax fii moo tax gis nga <laughs> waaw mooy koo xamante ne nii rabbaani nga ko jóg borom bi nga waaw te sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy ki ciy nit ñi moom mooy buntu yàlla moom moo ci entraîné nit ñi te buntu buntub yàlla bi voilà moom moo ciy loola moo tax moo tax moo tax moom eh, loolu la moo tax moom mooy modèle bi mooy nit ñi buy wax ak ñoom ci loo xam ne da ngay jàpp ne lii ça c'est banal xar mu ñu leen di tamit di ko séddale séddale nañ ko saraxe mbir yi ñun nag waa kër gi ñu téye mbagg bi mu ñëw laaj loolu it dañ ciy xame kene xoolal ñoom ñu tontu oh foog la ci rek li des waaw lii moo des dañ ko waxee loolu yonent bi alayhi salaatu lii moo des mu yóbbu leen loo xam ne da leen di branché ci borom bi tabaaraka wa taala directement lu leen di branché ci borom bi tabaaraka wa taala directement Allahu ñoom ñu ngi wax li des nii mu neen di fàttali yawmal qiyaam te li ngeen def bu leen ko xeeb te li ngeen def xam leen ne loolu mooy la ngeen di fekk ca seen borom la ngeen joxe jiital ko waaw mais pas li ngeen téye mooy di ci bu kenn euh, di joxe ba jàpp ne yow li nga joxe daa bari baabul karami wal juul waaw lu kaalee ma buntu bi moom la ñuy lijjanti yaa fay mooy ah <coughs> buntu wax ci. waame yi tabe teraanga wal juudi ak tabe wal infaq fii wujuhil xayr ak di dépenser ci yoonu yiw ci yoonu yiw yi siqatan billahi ta'ala loolu il faut nga am kóolute ci yàlla moo moo man nga jël lu bay di joxe sans compter waaw loolu la leen di uh, uh, pousser mooy nit ki loo dépenser ci yoonu yàlla bul jàpp ne bari na déedéet bul jàpp mukk ne bari na waaw bul jàpp mukk ne bari na te nit ki waxoon na sa alal doomu aadama bi danoon wax nañ ko fi waxati ko fi gis nañ xadiis bi ci riyaat bi maali maali maali maali sama alal sama alal sama alal mu ne ko yow te sa yow doomu aadama bi amoo ci sa alal lu dul li nga lekk mu ràpp ak li nga li nga ut so loo ci sol mu non li nga sol mu ràpp ak li nga lekk mu rees ak li nga xam ne moom nga saraxe jiital ko ngir sa borom waaw waaye l'islam dafa la doy waar <laughs> mooy gis nga loolu nga lekk mu ràpp mu mu rees ak li nga sol bu ràpp boo ko yéenee jaamu yàlla borom bi dala ciy fay allahu akbar moo tax Seydina loolu nag boroom xam-xamu ko man mooy yéene yi ngeen di defar yéene yi ndax yéene ju baax ngir boroom bi moo mën a transformer les aadaat par ibaadaat moo a soppi li nga xam ne ay aada la def ko ay ay ay ay ay ay ay yàlla léegi moo tax Seydina euh, ki nga xam ne moo yor porte-drapeau boroom xam-xam yi ëllëg muy Seydina Muaaz ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu mu ne inni ahtasibu nawmati kama ahtasibu qawmati man de damay yaakaar ci yàlla mu fay ma samay xaram samay nelaw comme li nga xam ne bu ma ko jullilee guddi doon laa yaakaare di am yaakaar ci moom mu daal di may fay daal di may daal di may yoole lu tax parce que saa bu ko defee day nekk ci jaamu yàlla ba war a dallu mu ne naa dallu ngir mën a mën a gën a mën a eh, eh, eh, dellu ci sama borom gën a mën a delluwaat ci yàlla nekkaat di ko jaamu delluwaat ci moom kon loolu la bu ko defee kooku ay nelawam muy nelaw dañ koy bindal te yàlla ak aada yi nga xam ne dañ naan c'est naturel loolu lépp day mujj nekk li nga xam ne mooy jaamu yàlla la ci moom day nekk jaamu yàlla ci moom allahu akbar moo tax maali maali kooku benn façon doomu aadama mooy mooy en général lu lam daa noonu la mel waaw alalam noonu lay mujjee moom mais al alim boroom xam-xam bi alalam du lool kese waaw alalam nekkul lu mu lekk mu rees képp ndax la muy lekk mu rees da koo yéene jaamu yàlla mu far nekk yool ngir moom yéene ya muy sol muy ràpp solu ko ngir hududun nafs ngir cëri bakkanam déedéet mais lépp da koy def ngir roye ko yonent bi alayhi salaam nan la doon solo lan la bëggoon loolu lépp nga xam ne day mujj nekk yooyu yëpp ay jaamu yàlla ci moom kooku mooy ki xamante ne yàlla dimbali na ko mu dóor diggante barrière bar sax bi am entre les aadaat et les amatu ko waaw moom lépp te loolu nag dëgg-dëgg boo fa àggee mooy kooku mooy jëmbal al ubuda waaw moo jëmbal dëgg-dëgg <coughs> al ubudiya mais al ubuda nekk jàmm taxaw ci nekk jàmm képp ci sama kanamu borom ni jàmm di mel ci kanamu sangam jeex na amatul moo lii nii la ngam digalam bi nii lii wam nii noo de dé loolu amatul Allahu akbar kon loolu la yonente bi alei salatua di pousser jaam bi kene ah <coughs> lépp lu ngeen dépenser rek bu leen ko xeeb te bu leen jàpp ne bari na rawatina fii bul jàpp ne bari na def nga lu bari ah jàpp ne ah man nag ah j'ai j'ai j'ai j'ai bien cravaché ah, non non non il faut il faut quand même xam ne man donné na voilà rien que ce mois-là alors que j'ai fait mes comptes voilà j'ai donné à l'association caritative telle voilà la mosquée voilà <coughs> j'ai donné <coughs> à une femme qui était en difficulté <coughs> joxe naa ci chantier jox naa benn maire boo xam ne sonnoon na ab orphelinat ah, ndax ngam yooyu nga jàpp ne def nga lu bari déedéet bul compter déedéet bu ko bari bul jàpp ne bari na de déedéet waaw bala ko xam nga dem yow bal bu boobaa <coughs> yow fu dee waa doon caaxaan <coughs> moo naan yàlla <coughs> rabbi lawlaa axxartanii ilaa ajalin qariibin fa asaddaqa ndax mu ngi gis réalité yawmal qiyaama waaw deewa ñii dikk waaw mu xam ne lii mooy dëgg mu naan ay mooy borom bi boo ma yéexe woon de ba doo jël sama ruux léegi bu ko defee ma daal di engagé ci projet yi sa chantier yi sama alal ji li ci def li ma daal di ko ciy def <laughs> ah, bu ko defee ma bokk ci ñu baax ni kon xam na ne foofu lay xame ne ndeke ñiy dépensé ñooy ñu baax ñi waaw dafa bokk ci ñi koy baax di dépensé ngir yàlla moo tax nag yonent lay saam-saam nag xamal ñu réalité bi keni nit daal gis nga sa alal amoo ci lu dul la def ngir yàlla loo ci deful ngir yàlla amoo ko wallahu ta'ala alam waaye dañ ciy jàngale <coughs> ci hadis bi kene kilifa ji soxlawul obligé wul tout le temps <coughs> lépp lu ñuy lu waa kër gi di de ndax lii lii gi nit niru mooy waa kër gi même bu dee ko mel naal Mubaarak Fuuri <coughs> min shara Sunan Tirmidhi nee na soo amuy lenn ci saxaaba yi radiyallahu anhu wala waa kër yonent bi saa saa waaye ñun dañuy gis mooy insha allahu taala lii waa kër yonent bi lañ alayhi wassalaam mooy waa këram lañ moo tax Sayyidatu Aisha nga gis mu nekk seen porte-parole daal di tontu <coughs> léegi loolu lañ ciy jàngalam alhamdulillah këri eh, nit ki obligé wu que nit boroom kër gi wala kilifa gi lépp loo xam ne day xew ci kër gi dañ ko porter dañ ko koo war a wax <laughs> da koo wër non man li gën mooy loolu ci ci en général mooy loolu mais des fois yu mel noonu mën naa koo bañ rek moo tax yonent bay sa bi mu yi dafa laaj ne waa lu ci des waaw dañoo mu ne waa ngir bu ko xamoon man lay tooge di laaj waaye it mën na koo xam man nga ne mën na koo xam ne ngir jàngale loolu it lu mën a nekk xam ba pare di laajte ngir jàngale loolu it façon laajte la yoo xam ne yu mën a nekk <coughs> <laughs> waaye ci bi li muy niru daa mel ni xamu ko woon mu ne leen lan waaye biñ ko waxee mu jaare ci lu banaal lool nga xam ne ku jàpp da ngay jàpp yi laaj la bu banaal mu ñëw di ci di ci tontu ngir leeral leen ci lu am solo leeral leen ci lu am solo waaw loolu loolu mooy yëfu boroom xam-xam waaw mooy transformer ay situation yoo xam dañ jàpp ne moo lii de génn fii benn événement bu ndaw wala dañoo demoon toog di reer voilà jékki rek benn affaire benn xale bu romb fii beneen booy bi tooñ ko léegi mu ci jàngale eh, mu loolu dafa banaan quoi mu jàngale nag gis nga àddina nii la <coughs> tooñante tooñ gi am waaw xoola booy bi kii da koo tooñ rek mu mu mu escanté alhamdulilah bu borom bi doxale woon ak nii nag ñun bu doxale ak ñii kon ñun ñëpp lay kii ainsi de suite ak yeneen jàngat yu beneen waaw kene tamit xoolal nit ñi rek yeneen yàlla defal ñuy tooñ ko waaw ak jàngal leen loo xam ne delloo leen ci borom bi loo xam ne du dafa banaan yu mel noonu mooy borom xam-xam bi loolu da ko war a man wallahu taala alam al imam al haafid an-Nawawi rahimahullahu taala mu daal di indi hadith numéro cinq cent cinquante neuf <coughs> cinq cent cinquante neuf mooy mu ne waan asmaa binti abi bakrin as-siddiq radiyallahu anhuma annaha qaalat qaala lii rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa tuukii fayuuki allahu alayki wa fii riwaaya anfiqi aw infaxi amindixi wala tuxsi fa yuxsa alayk wala tuuci fa yuuci allahu alayk muttafaqun alayhi wanfaxi bilxaa'i almuhmala wa huwa bimaanaa anfiqi wa kadaalika amdixi kon al imaamul xaafiz an-Nawawi rahimahullah mu daal di indi xadis bi mu indi xadis bi di jële ci magu kim jële xadis bi mu jóge mu mu ko jële ci sayyidatu Aïcha bii mu koy jële ci grande sœur am magam di Asma voilà Asma bint Abi Bakr Aïcha bint Abi waa kër Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu mu ne an asmaa mu ngi jële bii ci sayyidatu asmaa bint abi bakr radiyallahu anhuma mu ne qaala qaalat sayyidatu asmaa mu ne annaha qaala mu ne qaala li rasulullah mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam daf ma wax ne ma laa tuuti bul di rënk waaw laa tuuti fa yuuki allahu alayki waaw laa tuuki waaw mooy bul rënk de xam nga wika li mu beneen xadiis al aynaani wikaa'u sahik fa idaa naamat al aynaan istatlaqa al wikaa' mu ne ñaari bët yi ñooy li nga xam ne ñooy fas ñooy tëj buntu gannaaw waaw fi nga yi jóge nit mooy fekk bët yaa ngi xool vigilant na man na nekk koo xamante ne nii dina dina mën saytu mën a toppatoo mën a de euh, lu war a génn dina yëg ne génn na wala génnul ci moom mais mu ne waaye bu ñaari bët yi nelawee mooy inconscient inconscient na xamatul lu xew ba moo tax mën naa ngalawal te du ko xam waaw loolu moo tax bokk loolu di fuqaha yi <coughs> comme Maliki yi <coughs> rahmatullah alayhi yenn boo fi nelawee ba yëpp euh, comme nga na loolu moom mooy sa njàpp toj na parce que al-aynaani wika fa idaa fa idaa al-aynaani istatlaqa al-wikaa daa mel ni ñooy fas di ñu fas bu doon benn saak la boo xam ne benn buum nga jël ci saak bi dañ koo duy saak bi dañ koo duy saak bi dañ koo duy waaw ba fees bañ mu tuuru nga jàpp ci kaw takk ko gis nga buum googu <coughs> loolu mooy alwika boo amee benn bësaas gis nga lañu roccantal wala benn pochette lañ ci roccental ba moom ngay tëj ci affaire bi tëju la ca biir du tuuru bu juutoo sax du wadd loolu mooy alwikaar yonent bàyyi saar saam nag ni sayyidatu asma laa tuukii waaw te <laughs> ko laa tuukii de bul def noonu mooy li la yàlla jox wërsëgal la ko bu ko def foo xamante ne nii di ko rënk di ko takk ci ay surra <laughs> di takk rek alladi jamaa maalan wa addada bul mel ni koom waaw waaw loolu man na nekk ci compte yi dara du génn saa su ne mu ngi xool banque de l'habitat lu ma fa am la banque postale waaw crédit lyonnais waaw di gën rek dara du génn dara na aajo yi man a yow ay daruraat taxaw sawaay gëmloo gaay ne amul dara gëmloo gaa yi ne amul dara waaw gëmloo gaa yi ne amul dara mu ne ko nag laa tuuti bul def noonu de bul rënk di nay ci dépense bul nay fa yuuki allahu ndax bés boo melee noonu borom bi dina la tëjal say mbir <laughs> moom itam da lay ñëw waaw <laughs> da lay say mbir waaw ñëbal bu ñëpp booy ñëpp muy ñëpp <laughs> waaw waaw ngëbal ngëbalal jaam yi borom bi ngëb la yooyu def waaw kon laa tuuki fa yuuki allahu alayk mu ne wa fii riwaaya am na neneen luñ soloo wax xadiis bi yonent may sa saam sayyidatu asma nee na dane ma anfiqi ah asma del dépenser awan aw infahi xam nga nafaxa ak moo tax mu ne awindaxi awindixi wala toxsi fa yuxsa alayk wala tu'i fa yu'i allahu alayk Allah Allah am na yoo xam ne fa yu'a alayk wala tu'i fa yu'a alayk léegi loolu lan la ci jublu mu ne kon am na riwaay boo xam dana ko anfiq yi <coughs> dana ko dépenser waaw asma man yonent saa salaam maa lay wax del dépenser dépenser am waaw del dépenser wan fax yi te mooy del del del del joxe bari nooy joxe mel ni am nga fax yi mooy joxeel mooy aasi joxeel ci riwaay boo xam ne mu ne dana ko joxeel awin bixi wala mu ne ko comme nabaxa yooyu yëpp maanaaw joxe comme kuy wis <coughs> mooy deel joxe ne yow say waame nay nay rek waaw comme taw bii def <coughs> di ñëw <coughs> di wàcc yow deel joxe wala tox si te bul rënk waaw mooy bul bul nekk di dajale di di di compter xam nga ahsa shay'an ah ahsa kulla shay'in adada moo takk lépp ab lim xam kon teg ko ak lim mooy bul nekk jàpp sa alal ji di dajale rek di compter ndax nay alladhi jamaa maalan mooy wa addadahu di ko compter rek ndax nay foog nga ne ba mu ko compter tëdd di nelaw yeewu minuit di minuit wala trois heures du matin rek tëbaat duggaat ci compte yi xoolaat di compter waat ndax jàpp na ne entre temps mi mu fi nelawee affaire yi wàññeeku na <laughs> mu ne bu fi nekk di compter compter nay yooyu di rëng boo ko defee fa yox allahu alayk borom bi gis nga lim lay jox dala ko mooy borom bi xam na lépp mais mooy day doflanteeg yow comme yooyu lam lay jox dala koy xompal lu tuuti léegi waaw. booy da ngay yor mais du barkeel dara da yor ba pare daal di puug ndax amoo xi nas <coughs> kon nag mi nii mu ne wala tu'i kon am nañ anfiqi dépenseel awin fi awin fax yi wala nga joxe awin dëx yi mooy deel joxe tamit <coughs> mel ni waame wi ni muy wàcc ndànk-ndànk wala tuxsi bu fi nekk di compter fa yuxsa alayki bu ko defee ñu daal di ah ñu daal di lay nëpp te jël de say mbir kan moo koy def wax na ko fee fa yuhsi allahu alayki voilà wala tu'i loolu <coughs> bul jël wi'a waaw wi'a tu'i ci wi'a la jóge <coughs> waaw <coughs> fa yu'i allahu alayk gis nga bul jël sa alal ut ko porfor boo koy def wi'a waaw foo xam ne fa nga koy dugal bu baax waaw dem ba ca àll ba waaw ndax yow góoruma sa kanale mu am la mu joxe mu ñàkk noonu nga ko jàppe jël sa alal ji def ko ci ay saako di dajale xaalis bi waaw bàyyi ba suuf sedd xoolal xoolal sawaay danger yi muy jël yëpp fay torche bi du ko bëgg taal ndax buy génn village bi ñëpp gis ko ko <laughs> mu mu mu jaar ci mbedd yi ba yëg ni gaa yi kenn yëngatu mu dem ca àll ba nag ca ronu garab goo xamante ni nii moom suuf sonewul kenn di fa kii mu daal di koy gas daal di jël saakub xëyis bi sa waay bi mu defar loolu max du ko lekk de <laughs> akamu koo protéger <laughs> daal di ko fay suul nag tegaat jël ay ñax yu wow teg ci kawam yoo xam ne eh, jël ay mattak lu nekk bu ko defee fii ci ñëw sax doo xa doo sa xew ñaar bu ci dem ci ne sawaay mii daay ma ma gas nañ fi ci bii wala sax yaa <laughs> fukki fan <laughs> mu dem nag xëyandoom ñépp di dee deelu buñ ko laajee dépense mu dara mu nekk fi de waaw ah, yi dara mu fi de buñ ko laaj mu ne dara new fi te kàcc wakkat kii kàcckat la ndax lu tax day lënk moo tax mu ne ko wala tuwaan bul jël sa alal ji di def ci wéan rek di def ci mooy banque bi rek waaw mooy banque bi wéan mooy buñ lay dencal yëf rek di dee deelu nag yor compte yu bari publicité ni benn compte bii nga yor